ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa Kër Serigne Abdoul Ahad mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité. lenn ci ay yëngutoom doon na sa kër mu wax ne fii baaxoo jaarale foofu ko jaarale mu jàng ci ndar ci daara joo xamante ne daara ju la muy daara yi sëñ Malick Diop foofee la amee lijaasam ci wàllu alxuraanul karim euh, ginnaaw bi ñu jàngee alxuraan ba noppi tamit la tàmbuli njàngum xam-xam tàmbalee ko fii ci biir réew mi waaye nag ginnaaw bi ab diir yàlla baaxe ko mu dem fële ci Kuwait foofee fa la jàngee ba am fa baccalauréat ginnaaw bi moom amee baccalauréat la jógee foofu ci Kuwait dem fële ci Égypte ci Xaahira foofee la jàngee ba am licence euh, teesu licence am mi ngi ko bindoon ci as-sunnatul fi'liya wa bi mu amee licence nit taxul mu doy la loolu dafa continuer rek ci bis njàng moomu noonu jóge foofu ci Égypte dem fële ci Maroc foofee ci euh, euh, jaamiatu Mohamed xaamis foofee la jàngi encore ba am fa maîtrise am fa magistère <coughs> te sam mu defoon ko ci xaqul idrab fil kitaab yi wa sunna bi mu jàngee ba noppi tamit bi mu ñibbisee fii ci biir réew mi mën nañoo wax ne Euh, li taxoon muy jàng rek ca loole la nekk ngir jëfe ko di ko jëfe nag ci keppaaruk alxadra atijaaniya muy ci keppaaruk sëriñ Abdul Aziz Sy ak keppaaruk sëriñ Mansour Sy ak kon moom mën nañu wax ne foofee la nekk di fa yëngutu ngir tasaare liggéey bi nga xamante ne moom la ko maam yi ak bàyyi bàyyi woon waaye ci biir loolu rek ci lañ ko nommé ràññiku bu mu ràññiku moo tax président Macky Sall nommé ko mu nekk xaadi yi fii mahkamati Tivaouane muy koo xamante ne day àtte ci wàllu diine ci tribunal bi nga xamante ne moo nekk Tivaouane kon ci tënk rek mën nañoo wax ne kooku moom lañ dalal fii jaraay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moo la wax léegi muy benn ak dimbalante ci biir lislaam bi mu ñëw nag mu ànd ak ay mbokk yoo xamante ne mën nañoo wax ne rek ci waar yu mu nekk di bay ci waar woowu ñun la nekk di bay muy Serigne Pape fay di moom tamit koo xamante ni mi bokk ci alxadara tijaaniya euh, ñu ràññeet ci Serigne Abdoulahi Faye moom tamit nekk foofu ci keppaaru Serigne Abdoulahi Sey waaw moom tamit ci keppaar boobu rek di yëngutu ci yëngutu yi nga xamante ne moom la Serigne bi yëngutu kon ci tënk rek euh, Serigne Mor mbay moom lañ dara jotaay bi tey incha allah ñu fas yéene ko bàyyi ak kàddu gi ci. tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah الرحيم الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dama joxe sunna ci sama dëkk maam bu tedd bii di déglu ci ñoom nag ñu dégloo ma farata ji kon naa ko waxaat waxam parce déggaguma ko asalaamualeykum wa rahmatullah yàlla ñu ko yàlla nangul ndax ñaan la mawdu al muhaadara al wa taawun fi islaam tomb bu njëkk bi mooy lan ahamiyatul waxda muqaddima bi li ma ciy def mooy alquran wal waxda laqad daa alquran ila waxdati alaqida fi qawlihi taala inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni yàllaa ko wax ñun julli yépp moo ñu boole ci benn pas wala ma wax arab kese ah pirab bëgg ah d'accord waaw mu ngoog yàlla ci boppam ci mbaaxam moo boole ñun ñëpp ci benn pas-pas muy baatu ashadu an laa ilaha illa allah wa anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasul ñu ne bépp doomu aadama bu ko wax deram xaram deretam xaram na jullit yépp deram xaram na jullit yépp alalam xaraam na jullit yépp ñun nag ñu ngi senegal te bis mu seen ngeen dégg ab jullit bu sàcc bis mu seen ngeen dégg jullit bu agressé bis bu buy jëw te nee nañ ko kooku ngay jëw jullit la comme yow te wax na baatu seede yi ah yàlla ñoŋeel na deram bi ba kenn du ko jëw kenn du ko yàq ñu gis jullit di agressé beneen jullit comme moom ñu gis jullit di sàcc beneen jullit comme moom muy mel ni seede yooyu jullit yooyu dañ ko xamul wala dañ ko xamalut ndax ku ko xas wax rek sa deret sa deret araam na jullit yépp sa alal xaraam na jullit yépp sa der araam na jullit yépp kon lu tax Sénégal tey dëkk bi kenn amatu sécurité ah kenn amatu njàmbaaru génn yow kenn kenn amatul njàmbaaru tee kalpe bu rafet mbaa nga tee sac diplomate bu baax mbaa nga sol mbubb mu rafet kenn ñemetu ko senegal te ñu wax ne quatre-vingt-quinze pour cent yi fi nekk yëpp jullit lañu ni ñuy def ak lii ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan ba ah kooku kon dafa mel ni wér a gudd sama sëriñ dafa mel ni wér a gudd de ah léegi nag wéeru nag bii ñëw nu mu ci toppee laqad daa al quran ila wahdatil mabda fi qawlihi taala inna allaha yuhibbu lasina yuqaatiluuna fi sabilihi safan ka annahum bunyaanu marsus masalul muminina fi tawaadihim wa taraxumihim wa taatufihim masalul jasadil waaw kon nag léegi ñu ñu ngi jëm ci benn principe boo xam ne moo topp ci bii te bii ñëw nii ma wax ko léegi mën a gut a wér te bii wérul ndax su wéree ci la ndimbalante yi dama la nekk ci la ñu mën a amee jàmm ku am programme ñëpp ñëw ku am jafe-jafe ñëpp ñëw ku nekk ci programme ñëpp taxaw mooy mën a doon mais gannaaw bii wéragul léegi bii nan lay wéree nan lay wéree question baa ngi foofu lu dëgg kon pour ñu nekk benn kë def nii ah kenn ku ci nekk ñun ñëpp ñu benn koor lañu lu ci nit naal keneen ñëpp yëg ko julli yëg ko est ce que ñun Sénégal nañ ci àgg fi mu toll ak ni réew mi mel léegi. te bu fekkee ne deuxième bi wérul aussi mbàkke ñetteel bi du mën a wér laqad daa alquran illa wahdatul axawiyya fi qawlihi taala innamal mu'minuuna ah fa aslihu bayna wattaqullaha waaw mi ngi noonu kon léegi wahdatul aqida bi échec na am na crise wahdatul mabda bi am na crise kon wahdatul axawiyya bi léegi nan lay baaxee du question waaw kon bii ñëw nag bii ñëw nan lay baaxee ah laqad daa alquran ila wixdati alqulub law anfaqta ma fi l ardi jamian ma alafta bayna qulubihim walakin allaha alafa baynahum ah idan alwixdatu nicmatun kubra mais li li lil miin lil muslimin aw lil muminin Mbacké man dama gëm ne Sénégal muslim amatu fi muta muslim muta muslim mais maanaam muta muslim moom mawjud amal muslim xaqiqa la te muslimul xaqiqi bu amut moomin bi nan lay mën a nekkee te dañuy wax ne al waxdatu nicmatun kubra lil muminin daa al quran ila waxdati al aqida fi qawli taala waxoon naa ko waa daa al quran ila waxdati al mabda fi qawli taala waxoon naa ko waa daa al quran ila waxdati al axawiya waxoon naa ko waa daa al quran ila waxdati al waxoon naa ko benn la moo ñu benn la ñun yëpp ci benn pas moo ñu benn la ñëpp ci benn principe moo ñu benn la ñun ñëpp ci mbokkoo moo ñu benn la ci sunu xol mu def ko mu nekk benn xol ñun julli yëpp laa wax ne yàlla ñu defal loolu ba pare na kon al wihdatu ni'matul kubra mais yàlla ku baax la laqad daa alquran ila himayati damiri fadli muslim ah fi kulli ma yuasiru salban fi wihdati safi lislami fi qawli taala ya ayuha alladina amanu ijtanibu kasiran min azanni inna bada zanni ismu wala tajassasu wala tajassasu ah te tey dëkk boo dem agence secret yee ko fees te koo ci laaj noo tudd mu ne Mouhamadou wala Ousmane mbaa Aliou mbaa Babacar ah alxuraan nee na wala daja sa soom bu leen rajowante nga ñëw dëkk bu sellee ni dëkk bi ñu nekk tey di Daaru Muxti waxu moom mu si xam lu ko gaa yi waaye ci mbedd man man dama ne Daarul Muxti ndax ku fi ñëw ñu jox la ah Daarul Muxti la ku fi ñëw ñu jox la waaw dëkk bu sell ni dëkk bi ah yow nekkam PDS nekk xaw ma réew mi wala nga nekk xaw ma euh, yeneen seen yooyu seen affaire tri parti yooyu man PDS la yow réew mi nga man nangam la mu jaral la benn cent mille francs bu leen neexalee mbaa benn cinq mille bu leen neexale tax nga nekk benn benn rajo rajo rajokat nga nekk rajokat ci dëkk bu sell bii est-ce que war naa mën a nekk alxuraan ne déedéet. en tant que julit ku ñu defar bala baax islam nee na raju baaxul asa secret baaxul sariya moo ko aye wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan waxoon naa ko léegi an yakula lamaqi may dafa karitumoo wa ala nafsil minwaal wa ala nafsil minwaal ci même kukk kukk bi ma tegoon ci la teguwaat wala tanasu fa tafsalu wa tasxaba rixukum wasbiru ilala ma sabirin kon léegi dëkk bi mag ñee ko defar ba mu baax dëkk bi mag ñee ko defar ba mu baax jumaa ji ñi ko tabax amuñu woon néegu néegu tabax xalifa bi fi nekkoon ci néegum ñax la nekk ba dem barsaxam ba yàlla yàlla yokk leeram te di man nag def na fi 4 milliards yi poussière ba pare nangoo dëkkit néegu ñax photo yëpp bi mu teg ko ci suuf boo xam ne kenn karolewu ko kenn tarawu ko boo demee ci sali si ngay toog te moom moo tabaxoon jumaa ji ba ca sunu maam Cerno Manga ba ca maam suñu suñu suñu suñu waajur ah, Baabul Xuddoos eh, Mbakke ñëpp baax waaw nan naka la ñuy liggéeyee dëkk bi nag ba dëkk bi baax ba mel ni mel Sénégal gépp bëgg Daaru Muxti tey amul ku bañ Daaru Muxti ñëpp ko bëgg ndax foo wax benn baat la ngay dëkk bu sunnawu sant waa ngi ñëw Daaru Muxti ñu ne ak ñu sunnawu Daaru Muxti ñu ne ak ñu ñaareel ba saman bëgg naa leen ci rey ndax lañ ci rek mooy ak ak ni ñu silvisee te man naa Mbàkke damaa civilisé wul waaye bëgg naa ko sàcc ci yéen bëgg naa jàng ci yéen civilisation ak nu civilisé loolu lañ cey tegaat waaw dëkk bu mel ni ñu doxalee ko ba mu mel nii ah Daaru Muxti Sénégal gépp amay déglu sama yoon nekku ci Daaru Muxti ñu ne ak nu sunnawu jullit yépp bëgg nañu am sant bi ak nu civilisé jullit yépp bëgg nañu am sant moomu kon naka ngeen di demee ba dëkk bi baax ngeen bëgg fee indi programme ay parti ba xëccoo dëkk ba yàq ko bu ngeen ko yàqee ëllëg bu ngeen fekkee mag ñu baax ñi ko defaroon lu ngeen leen di layal ëllëg yowal qiyaamati wala tanaasaw fa tafsalu wa tazhaba riihukum te lépp rafet na baax na te day gën a baax ba yowal qiyaamati kon bu leen gàllankoor yoon wi bàyyi leen dëkk bi mu continuer ci ni mel ku ko fii def kumu yaa ngi dégg man Mor Mbaye maay wax ak yow ak koo mën a doon waaw ah ba ah, baaxut alfurqatu asabun والجماعة الرحمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك هم أصحاب الجحيم mag ñi defar nañ ba mu baax ah da demoon gars yi gars yi gars yi ci suratul bayna mbagg lam yakun lazina kafaru min ahli min ahli wal musrikina hatta ta'tiyahum rasulun asufan fiha kutubun wa ma tafarraqa illa lazina ci ay yàlla bu leen ci bokk yéen dem ba gis dëgg bañ billaahi bu leen ko nangu ah bu leen gis dëgg bañ mukk dëgg gi leer na lay yàlla dafa yàlla sax ci dëkk bi ah daal fa kàlla kon wala wala takuna kàlla si ne tafarraqu waxtalafu min ba'di ma ja'aru ulaa'ika hum ashabun asim jël a takk mbugal maa ngi doon yàlla bu fi dal mukk beneen bi mooy lan wa waxtu nusulil quran kaana qad wajada ummatan mutafarriqa wa mujtama'an mutashattitan fa da'a al quran ila al i'tisam bi hablil matin fi qawlihi taala wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ah alquran bi muy ñëw monde bi lépp a yàqu umam mutafariqa mustamaat mutasatita sawaun ceddo yi nekkoon Sénégal séddoo ko ay dameel ak ay teen ak ay xama nangam burba jolof ak nangam nangam nangam kenn ku ci nekk ne sa raison yaa ko moom def ay frontière lu kenn xamul laaj ay impôt lu nekk ceddo yi boobu ñoo fi nekkoon léegi boo demoon kerit ci farawoon ya ma nga fay fekk boo demee foo dem foo dem foo dem islam ñëw nag fekk àdduna bi mel mu nekkoon wa'tasimu bi hablillahi jami'an mooy leen ci gi nga xam ne du mas a ndax du mas a këriñ wala tafarraqoo ndigal la kon bu leen tàqalu ko ñun jullit yi wa bizaaka alxabli almatin yatasama bilaal min alxabasa wa sohaybu min alrum wa salman min alfaris wa bihaasa alxabli almatin tawaxal al awsa wal qasra fi almadina buum bu dëgër gii ci la bilaal mooyoon buum bu dëgër gii ci la sohaybu mooyoon buum bu dëgër ca Rom buum bu dëgër gii ci la salman mooyoon bàyyi ko ca Perse buum bi bi Makka demee ba tas Aws ak Xasraj ñi ngi xeex di xeex di xeex di xeex di xeex keroog bi Banu Xuraysata ak Banu Nadir bàyyi ko Xaybar day yaakaar bu ñu dañ leen a tàqale ndeke tàqale wuñu dara dañ dañ dañ ñëw kenn ku ne farak kenn ah farak kenn kenn ku ne farak kenn ñuy xeex a ba njëloo jaaxaay kenn mënu sa waaye ba ñuy déggee ba ñuy déggee talaa al badru alayna misaniyaatil wadaay wajaba sukur alayna maa daa alayna ay daay keroog bi mu xam ne accès la pare ci al alquran ak sunnaam bi ci waxtasimoo bi hablillahi jamian ci la leen boole ba ñu nekk benn ci leen boole ba ñu nekk benn ah kon su ko defee alquran jooju nga xam ne moo tax yàlla di wax ak ñun tey ma jaar ceeg yéen fi ma jaaragum ak yéen ba ak si ma des mun a war a dégg nga ñu yaakaar ne benn la di islam di benn la ci wàllu pas-pas benn la bi mu benn la ci wàllu principe benn la bi mu benn la ci wàllu mbokkoo benn la gi mu benn la ci wàllu xol yi ak taxawaay bi mu taxaw di ko protéger bu kenn jëw jullit jullit du jëw jullit du fen jullit du socc jullit du agressé jullit du yàq pour protéger conscience jullit bi ba kenn du ko kenn kenn du ko xusi kenn ko yàq mu tegal ñu programme yi nga xam ne moo ñu mën a yàqal lépp ba lépp leer nañ mu ne kon nag gannaaw lépp leer na te ay jullit ngeen ñëw leen ngeen way ci seen islam bii buum la boo xam ne du masa dagg téye leen ci bu dëgër te bu leen masa taqaliko lii la ñu jàngal ma gis na kon bilaal ci la woyoon alhamdulilah ma gis na salmaane alfarisi min alfaris ci langoyan man alhamdulilah sohaybu min arum ci langoyan man alhamdulilah ma gis na sang bi keroog bi mu ñëwee madina ci la fexe nekk benn mu boole ñu nekk benn kon su fekkee ñu la demee ndeke ah yamu fa de yamu fa mukk ndax lan ar bal arkaanul islam kulluha tad'u ila alwahda ibtidaan min wa'd min wi'dati alaqida shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah suma wihdatu taabud iqamu salaa suma wihdatu ijtimaiya wal iqtisadiya itaawu zakat suma wihdatu wujdan wal atifiya sawmu ramadan suma wihdatu umma hajjul bayt yàlla mi nga xam ne moo ñu boole ci benn pas-pas ñun ñëpp ñu wax ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mu ñëw boole wàññi ci benn euh, benn jaamoo ñu bokk lu ñuy jaamoo mooy lan li ñuy taxawalee julli mu boole wàññi ci wàllu social ak wàllu économe ci ni ñoo joxee asaka mu boole ñëpp ci wàllu euh, artifice nan la ñuy woore weeru koor mu boole waat nation bi yëpp ci benn programme mooy lan aj màkk nan la ñuy aje màkk mais kaay xool leen gars yi saadatu bi moom ñun ñëpp julli bu jotee ñun ñëpp ñooy taxawal julli léegi jullit yépp ba Amérique demal ba Kuwait ñéppay taxawal julli nga ñëw léegi joxe asaka jot bu ni sax ba amee di quatre-vingt-cinq grammes wala mu nekk cinq cent quatre-vingt-quinze grammes xaalisu nguddu boo fa àggee nga war a joxe asaka fu mu la mën a fekk ca ak julli boo mën a doon noonu nga koy génnee maanaam léegi ñeent fukki dërëm yu nekk benn dërëm ñaari téeméer yu nekk juróomi dërëm ci Sénégal gi ñun ñépp noonu la ñuy génnee asaka mu ñëwaat na léegi weeru koor weeru koor bu jotee tey monde musulman yëpp ku ci amul ngante yaa ngi woon ñoo ko bokk mu ñëwaat na léegi aj màkka jot na ñëpp a jël seen bee dem màkka aji ñu demee ñooy niroo yéere ñooy niroo lépp ñiy mal foo mal fu kenn ku ci nekk la sama ron ngay ngay def waaw islam bi ñu benn ba ñu dem nii ñun ñëpp te lii lépp leer na ah lii yëpp leer na dégg nga nga gis léegi uslubul quran fi nafsihi yusiru ila tilka ila yusiru yusiru ila tilka alwixda fa najiduhu yuxaatibu al umma bi qawlihi ya ayuha alladina amanu ay alladina amanu bi rabbin wahid wa bi nabiyin wahid wa bi qiblatin wahid wa bi manhajin iqtisadiyatin wa tarbawiyin wa ijtimaiyin wahid ah alquran ñëwee noonu ne kon nag léegi ñun ñëpp benn yàlla lañ jox benn yonent lañ gëm benn penk lañ am méthode économique bi ñuy dund ak ci wàllu éducation bi ci aju yëpp ak social bi ba tey ñun ñëpp ñoo ko bokkale noonu lañ ñun ñëpp bokk nañ koy doxale mu tegaa ci ne xoole inal quran bi haddi zaatihi ka kitaabin diiniyin <coughs> yu'tabaru amilan min awamilil wahda alquran benn kaamil la boo xam ne téere islam la mais benn amil la maanaam Euh, ci yi nga xam ne dafay indi li ñu tuddee benn la ci diggante julli yëpp tey ñëpp a ngi nii boo demee ba Tiwaawan boo dee ba Touba boo mën dem ba demal ba Ker ba Kuwait ñëpp kenn ku ne ma nga téye kaamilam di jàng te benn kaamil bi benn wuute am ci alif laam mim zaalikal kitaab la commencé jeexee suratul naas yi mënoo fexe ba am beneen kaamil bi commencé abasa wa tawala kooku ma amagul am na ah am na wala amagul ah afa xayra diinillaahi tabxuuna jooju ci suratu suratu Al yaakaar naa gars yi am nañ benn kaamil ñu taxoon bind ci benn baat mais ci minute bi la ko monde musulman yëpp yëgandoor ci minute bi la ko monde musulman yëpp yëgandoor ne din nañ ci din nañ ci benn baat ah ci saasa lañ ko defaraat kon bi maanaam mooy jullit yëpp seen ak bennoo ci sa alquran ji leer na ah kon su ko defee mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax bennale bi islaam di benn bennale eh, jullit yi ndax alquran bi nekk tey yaakaar naa ci suñu dëkk bu bii Daaru Muxti gii est-ce que boo demee Amérique beneen a nga fa bu dul moom ah est-ce que boo demee Amérique mën nga fekk beneen bu dul moom boo demee ba Arabie Saoudite ma nga fa am na beneen boo xam ne xam lu def dañoo génne un milliard trois cent un milliard trois millions et demi un milliard trois millions et demi ñu génnee ko pour jëndee ko ay kaamil di ko lakk ñu génnee ko pour jëndee ko ay kaamil di ko lakk man bi ñu ma ko waxee goo ma ko woon mais bi ma seetee sëñ Bécha Abdou bu sëñ Abdou da wax ma àgg mu jox ma téere bi ne ma firil ko mbooloo mi booba daay yaa ko wër nii ma jël téere bi firi ko teg sama bët ca lañ ci lañ lañ ko bindee ak nañ ko waxee booba laa doo a xam ne ndekkee doomu aadama àgg na ci maanaam dépassé un milliard trois millions et demi di ko jëndee ay kaamil di leen lakk ngir kaamil yi jeex ci kaw suuf si. mais moom am na lu ko réer machine ya nga xam ne ñoo nekk màkkatul mukarama di tabu kaamil yi ñoom benn minute bu nekk ñaata milliard kaamil lañuy ñuy génne minute bu nekk laa wax ñaata milliard kaamil la ñuy génne koo koy jënd trois mille un million trois trois millions et demi est-ce que man na ci lele dara ah moo tax chiffres yëpp daje nañ chiffres yëpp daje nañ bi dajee ci seen kanisa bi fii ci Israël benn xaaxam xaaxam mooy kilifa labe yi wala yahud yi mu ne ñun dañu bëgg ku ñu jëlal kaamil bi xottateel ñu ko ba mu jeex benn waay jóg jël kaamil bi xottateel mu ne waxuma bii de bi ci dënn yi laa wax ndax ñun benn problème képp lañ am benn noon képp lañ am ñu ne kuy noon bi ñu ne mooy alquran moo julli yëpp nag bu fekkee dañoo bëgg ñu ànd ak ñoom nekk benn ñu juboo kaamil boobu nañ ko fi jëlee feeg jëlee wuñ ko fi ñun yahuud yi duñu mën a ànd ak yéen duñu mën a jubóog yéen ñu dem ba yàgg ñu ne lan ak nodd yi ñu noddu ah cinq fois par vingt quatre heures ñu nodd yi aussi na fi jógee xanaa kon mbàkke bëgg lu ñoo tooñ feeg kaamil bi jóge fi duñu mën a nekk benn ñu dem ba yàgg ñu ne feeg nodd yi ñu nodd fajar jóge fi duñu mën a nekk benn loolu temps yooyu moo tax ngeen déggoon problème mu euh, euh, euh, soror ba amoon ca Suisse tànn nañ ko fa jëlee. yaakaar déglu ngeen problème boobu bi mu amee man maa ci def conférence ak Ismaïla Dem ak docteur Thierno Ka ñoo ci def conférence ci Gàndu mosquée pour tontu tontu programme boobu man ni maa ko def yaa ngi dégg loolu kon su ko defee ñoom am nañ problème ak suñu alxuraan ji nga xam ne tey boo demee Amérique benn bi la boo demee ba Siin benn bi la boo demee ba Jakarta benn bi la loolu nag moo leen jaaxal benn téere boo xam ne ba mu ñëwee ba léegi benn alif bi gën a ndawee soppeekoo gu ci. te itam la problème mooy yàlla may ñu ay nit di ko mokkal muy ni seen biir dënn yi xale yu ndaw beneen troisième point bi muy loo xam ne yaa ngi koy jàng ci kanam doomu aadama boo xam ne xamul li firi mais ci biir njàng mi xoroom a ngi daw ba rongoñam a ngi toq gis nga sunu borom moom moom mi mbiram du dëgg def na ko ci ba pare kon nag bu ñu benn lee ci téere bii benn lee na ci yonent bi benn lee na ci benn xibla dajale ci ay pas-pas ba ni ma ko waxee léegi ba agsi fii kon léegi mbàkke lan ma war ci ñun ñu nekk benn ah pap ñu nekk benn moo ñu war kon nag léegi lépp lu koy yàq buñ ko xamee nañ ci jóg fexe mu soriñu ndax kat suñu borom bëggut loolu santu ñu ko def na wala tafaraqu bu leen tàqali ko ah kon mbokk yi ñu continuer maag yéen ah mu mel ni ki fa yuxdisu fima baynahum qaasiman mustarak qaasim mustarak laa yansuquhu faariqun irqiyun aw saqafiyun aw biiyun alquran tegal nañu programme bu ñu boolee ba pare mooy wex daaj yi ma jàng léegi ba pare tax na ah problème mu deret du tax ñu tàqalikoo culture du tax ñu tàqalikoo ñàkk a bokk benn bi du tax ñu tàqalikoo ndax dèjà boole nañu ba nekk benn ba pare te benn gi ñu benn le moom yàlla li mu bëgg mooy ñu sàmm ko mu continuer ba yomal qiyaamati ndax alquran bi ne ko waa daaru moxti gi di pratiquer tey boo demee ba siin jullit ba noonu la koy pratiquer boo demee ba Amérique jullit ba noonu la koy pratiquer kon nag gannaaw am nañ xaasim mustarak bu ñu boolee nañ fexe ba xaasim ba bu ko deret yàq nañ fexe ba bu ko culture yàq nañ fexe ba ñàkk a bokk biyaa bu mu ko yàq ba dëkk wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yumassilu wahdatal muslimin wa ijtimaahum bil jasadil waahid ñu sante ko yàlla ndax benn la ñu waroon waxtaan ak yéen nii ki ko représenté ba boole ñun ñun ñëpp ñu nekk benn koor kenn la muy sang bu tedd wi Muhammadu Rasulullah ah ki tax sunu maam naan xaadimu rasul kooku moo tax tey moom moo représenté programme boobu ba jullit yëpp nekk benn koor boo xam ne isa taallama minhu udwun bi maradin soral alamu li baaqil aada ah isa taalamu eh, min odun bi maradin dama ne salal alamu li baaqil aada ah ba tax na jëmm jooju bu ci benn cër amee métit lii ñi des yëpp yëg ko waaw wa kazalika al muminuun isa nasala bihim kaarisa taalamal baaxoon wa saaw bi aatif bi awaatifihim li rabi haasal alam li ixwaanihim تحقيقا لغة الإيمان والرابطة الإسلام في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فأصبحتم بنعمته وكنتم على صفا baaye ba jeex ah kon nañu bàyyi xel programme boobu maanaam mooy mooy sang bu tedd bi daf ne isa taallama min udwun bi maradin sara al li baaqi al aada wa lam tastaqira lahu xaalun wal aafiya allati hiya min ajali niami lay ala ibaadihi te nelaw ba doyal am jàmm ju sëkk ci wér-gi yaram ak dépense ba doy sëkk lu ko dàq waaye bu bopp bay métti nag si hmm? nga doomu aadama lu mu bëri bëri nelaw a ko ëpp doole bu ne ko tab rek sëñ Basir luy xew lu doomu aadama bari bari doole bu ko nelaw dalee bu ko nelaw songee fu ñu mujj ñoom ñaar ca kaw lal ba nelaw lu mu am am doole bu ko biir buy métti songee fu ñu jëm ah, biir buy métti lu mu métti métti bu ko dee songee fu mu ko jëmee ah, léegi nag moo tax ma ne iza ta'allama minhu udwun bi maradin saral alamu li baaqil aada ah walam tastaqir lahu xaalun wal aafiya allati hiya min ajali ni'amillahi ala ibadihi am na wala amul ah kon su ko defee mi ngi noonu wa kazalika ma mi noonu iza nasalat bihim karisatun ta'allama al-baaquuna hmm? li alamihim wassa'u bi awaatifihim li raf'i ma allama bi ikhwanihim ah ah min an-nawaa'ibi ولو تباعدت أخطارهم تحقيقا لقوة الإيمان والرابطة الإسلام المصار إليه بقوله تعالى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ba aaya bi jeex jullit yépp nun lañ mel maanaam tey Daaru Muxti aaye adduna bi yépp ñëw fekk si Daaru Muxti adduna bi yépp toog di déglu seen jëf lu baax yi ngeen di ngeen di def ngeen di def ci weeru koor yi ñëpp ci ànd ak yéen loola mbaax la yàlla ko yàlla saxal ndax jullit yëpp tey nangu nañu yeneen leen di dimbale kon dimbali dimbal bii rek yàlla continuer ndax lu tax dañu wax dañu wax baat yi fa tawa fa tawa dudu wa taaluf wa taawun wa taaruf waajibun min akidil waajibaati ala almuslimin li annahum fi diinillahi ixwaan ah soppante tàppoo euh, euh, dimbalante xamante ñeenti baat la wax mbàkke fa tawaddut benn wa taaluf ñaar wa ñett wa taaruf ah, ñeent dañoo war a soppante soppante nañ moo tax ñu ñëw fi dañoo war a tàppoo tàppoo nañ moo tax ñu ñëw fi dégg nga dañoo war a xamante dañoo moo tax ñëw fi dañoo war a dimbalante moo tax ñu ñëw fi jul yëpp ko war a dund ah? mu ne nag léegi a tawaddut wa taaluf wa taawun wa taaruf waajibun min akadil waajibati ala al muslimin ñu ne ko lu tax li annahum fi diinillaahi ixwaan ndax lan aqu al muslimul amérique aqun li muslimi sénégal yi wal muslimu gambia gambia gambi aqun li muslim canada kon nag li annahum fi diinillaahi ixwaan hmm? lu mel ni ki bëggante bi bennoo bi dimbalante bi xamante bi jullit yëpp la war ci li leen war bii ci gën a feddaliku ñu ne ko lu tax mu ne parce que ñoom ñëpp ay mbokk lañ ah léegi na Mbàkke damay laajte benn question mbokk moom lu ci war du mooy defar hmm? soo ko defaree koo defar sa bopp soo ko soo ko nayee defar nag koo nayee defar kon nag xam nga laal la aqaaribuka qiraatun minka fa in ahsanta ilayhi fa innama tuhsinu ila saxsika wa in bakalta alayhi fa innama tabqalu an nafsika wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun laqad rafa allahu sana alqarabi fi ayi kitabi wa ala lisani rasuli ah laqad rafa allahu sana alqaraba fi ayi kitabi wa ala lisani rasuli فهذا كتاب الله يأمرنا بالتوحيد في العبادة فيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا wa bil walidayni wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaari sil qurba wal jaari junubi wa sahib bil jambi wa amna sabil wa malakat ayman ina laa laa yib ila axiril aaya lu fa desati lu fa desati ah ba ci catholique bi nga xam ne mooy sa baay wala sa ndey nekk nekk nekk catholique fa haza kitabullah ya'muruna an nusahibu bil ma'ruf أن نصاحبهم بالمعروف وإن كانوا على غير ديننا وإن كانوا يدعوننا إلى الباطل وقال في الوالد وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا am na wala amul ah kon su ko defee mbokk gi mi ngi noonu sa sa mbokk da nga koy defar soo ko nayee defar sa bopp nga nayee defar te mooy jullit yi nga xam ne àgg nañ ci waxuma sax ah di def ay ay kinaayaat yoo xam ne day jur nooneel diggante jullit yi bañ di leen takk fiir mi nga am ah wala mu jaral la nga dépenser ay millions wala ay milliards liggéey yeneen téere yoo xam ne da koy indi pour mu contre téere mag ñi fi nekk ñu ngi koy def pour liggéey liggéey bii fi mag ñi defoon ci lu baax nga yàq ko am na ñun dem nañu benn dëj fii ci Patte d'Oie gii sëriñ Cheikh bu si ma sëriñ ma yónni woon bi ñuy jullee maire bi kenn ci xale yi ànd ak ñoom programme seen ma yooyu ñuy def moom moo ñëw moom moo jullee maire bi jigéen la mu taxaw ci ndigg li war a taxaw ci euh, mbagg yi bi ñu ko corrigé au lieu mu nangu li ñu ko corrigé mu ne léegi parce que Sénégal diine ji fi nekk mun a wér parce que masabu Malick moo fi nekk te masabu Malick wérul Patte d'Oie la xale xale ne sant ka bëgg koo rey ko yow sim bi dañ war ren di ah ku toll li moo tur si laay wax ne ñeenti xarnu yi ñëw yépp sama gannaaw yépp leer la imam Malik jundoo juddoo ci première siècle am ci juróom ñaari at deuxième siècle mu am ci juróom ñetti fukki at juróom ñett ñetti fukki atam ak juróom ñaar yépp mu jund ko ci ñaari siècle njëkk ñi nga xam ne lépp leer la fenn amu fa naafiq amu fa ah juddoo ci Medina jàngee ci Medina màggee fa defee fa lépp ba nekk imaamul jàkkal yonent bi di wéeru ci rawdu Muhammad Rasulullah ay junni personne di ko déglu muy jàngale ah, te booba naafeq amul fen amul ah tey mag ñi yàlla may leer tey ñépp ñëw langaamu ci masabu Malik ndax la leen ci yàlla wan suñu mag ñi baax ñi nekk ci Sénégal gii yépp te langaamu ci masabu Malik rawatina suñu suñu suñu maam ju mag ji Serigne Touba. ah xaadimu rasul moom moo wax ne samay taalibe yéen ñëpp aleykum bi mashabi li mu mutahara wa munawara loolu la jàngale yenn ñi nga xam ne man Sëriñ Tuubaa maay seen sëriñ yéen ñëpp wékku leen ci masabul maliki bu leen ko génn mukk même bu ngeen ma fekkee ci leneen lu ma nekk lu bokkul ci masabul malik man Sëriñ Tuubaa bu leen ma ci fekk sama jagle la ndax lan al aarifuuna billah laa yataxayruna bil masaayib te ca bokkoon kon su ko defee xale yu ñàkk fule yi di indi téere yu mel nii naan dañ ko indi pour yàq téere mag ñi ak liggéey yu mag ñi man may yaakaar ne man alaaji Mor Mbay ak sama xarit bala ñuy wax Abdou Kudos Ndaw ñun dañoo ko bañ ca bañ koy bañ xale lañ ñun ñaar ñii ñoo ko bañ ca bañ koy bañ xale lañ booba ña nga kuweet keroog bañ fay taxawal màggalu Tuubaa maa ngi moom mii ñu ànd jënd jëndi biscuit jëndi suukar defee màggal gi ci biir néegam bi ataay ji mi ngi nii ñoo ko sos benn waay ñëw xam naa Abdou Koudous fàtte na loolu Abdou Koudous mooy suñu mooy kii mooy sagan sagan uula ca ca doon escalier waa ji ma fa dugaloon waa ma fa dugaloon maa ko yanu maa ko yanu ba ca kaw dugal ko ci biir escalier yi waaw. na ko man ma nekkoon mbër ba mbëram làmb laa ba waaye ma yu bari ngay wax ci suñ tubaab li nga warut a wax fekk mi ngay wax suñ tubaab lu mu waroon wax ma ne ko diina ji yàllaa ko moom waaye sëriñ tubaab maa mi la boo ci waxee loo warut a wax ma duma la yaa ci wax loo warut a wax ma yanu la ba ca kaw dugal la ci skale yi moom fekkee ne ko mi ngi nii moom fekkee ne loolu te tel tel booba xale yu ndaw lañ mag moom kon bañ commencé bañ du léegi ah waaw bañ commencé bañ du léegi de. waaw du dëgg kon su ko defee mbokk yi nañu xam ne jullit yëpp ay mbokk lañ dégg nga waxaaka sa baqiyatu afraadil muslimin ixwaanun ahibba wa awaanun awfiya wa ansaarum ah, aisa والوحدة المطلوبة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ها بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولما أسر عن السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا waaye léegi yéen moo ko jàngale baat jullit yëpp ñu ngi mel ni benn mbir boo xam ne bii dañoo téye kon pourquoi ñun nangu am ko ko bënn di ci dugal yoo xam ne ci war ko ci dugal gis nga suñu maam Serigne Touba am na lu ma ci bind bu ma ko sama temps mayet naa ko wax bu ma ko sama temps nag ma bàyyi leen dossier bi waaye daal li leen moom soo demee tas tas tasawudu subaan wax dëgg yàlla li mu njëkk a njëkk a njëkk sant xale yi mooy ñu jàngi jiite leen xam-xam ci liggéey te du ngeen di njëkk a jiital ci xam-xam ne nekk xam-xam bu pas-pas ak sunna bu ngeen demee tasawudu subaan loolu sama maam bind Serigne Touba. xam naa ne su ma waxee sama maam te sama dënd bi dana am ñu may xool ndax mbay laa sant waaye billahi wal kitaabil aziz mooy sama maam ndax man maaram Mbàkke sama maam maam maaram Mbàkke jur Amadou Fari Mata Mbàkke mu jur maam Mati Mbàkke mu jur Amadou si mu jur ko si mu jur ki ah jur sama yaay moo jur maam mu jur si mu jur alaaji Mor kon sama maam la ah nga ñëwaat ca Cerno Fari Mata Mbàkke mu jur soxna Xari Mbàkke ngañ Xari ñëng safeetu ñëng soxna fi sama maam nga ñëw ci Ibra Fari Mata Mbàkke maam Balaay sa maam waran sa suñ Tuuba kon sama dëkku maam laa nekk wala nekkuma fi waaye sama dëkku maam laa nekk waay ah, su ko defee nag kon jullit yaa ngi noonu jullit yépp mbokk lañ yu soppante jullit yëpp dañuy dimbalante te kenn ku ne ci ngi cee matal sa ngóoreel lu la sariya bëgg de kenn ku ci nekk yaa si ndimbala morom kon bu boobaa li tax mu nekkee nu la ña ngay dëggal la alquran waxoon ne mooy leen ci buumu islam bi ci bu leen taqali ko yéen ñëpp ay mbokk ngeen defar leen mbokkoo gi te bu ngeen koy defar naa xanaa ragal yàlla bu ngeen dee demal jànna kii moom déclaration moo ko déclaré kan la kan moom moom déclaration. ilimaan moom noonu kon moom déclaration kan la. du yàlla waa France la ji ndigal la wala nekkul ndigal ci ko bàyyee ko ki moom ndigal ah, léegi nag tiraanga tiraanga kan moom moom tiraanga du yàlla kon laa la ko turxamul ah, ay mbokk ngeen defar leen ko te naa ragal yàlla bu ngeen dee demal jonn lii la sariya jàngale kon mbokk yi mu mel ni ki li may wax nii yépp tey fa xarjun bil muslimin ñooñu waxuñu leen baatu muslim bi commencé woon naa ko sax dindi na mutta muslimoon waaye naa ko bàyyi rek fa xariyun muslimin waaw wa jadirun bil muminin al muwahidin an yakunu kutlatan wahida wa safan wahidan mutarasa islam di la bëgg jullit yépp nañ nekk benn dogit bu kenn sori sa morom ñu def benn kë ñëpp ànd nekk benn nan ala na bi daxar wa hawadis zaman ñu mën koo songu ndax li tax mooy lan amul benn jullit tey bu toog boo xam ne xelam dal na amut su fekkee ne xam nga sariya bu baax te di ko dund laa wax tey sa xel dalut ndax crise yi am ci monde bi tey bëri na ah tey àgg nañ ci minute bu nekk am na fu ñu tuddee deretu jullit minute bu nekk laa wax rek am na jullit boo xam ne ngay tudd deretam te loolu monde musulman yi yépp ko war a yëg ñépp ko war a métti lu ñépp war a wut pexe pour génn ci loolu te tey ñun ñëpp échec nañ ñun ñëpp échec nañ tey wala yàlla moo bi tafarruqi wal ixtilaaf wa tanasuq wa shiqaax ñaata baat laa wax anna bi tafarruqi wal ixtilaaf wa tanasuqi wa shiqaax ñeenti baat laa wax ah jullit yépp jël tey jël tey ak tàqali ko seen sunna jël wuute mooy seen sunna jël xëccoo mooy seen sunna xar kenn ku ne jaar fu jëkk mu nekk seen sunna lu ñuy indil ah loolu laay laajte léegi lan la ñuy indil Mbàkke ma wax ko ah yakunu alxalaaku jàppal alxalaaku wal atabu wal xusraan wa zawal ala ala haddi hadihi al aya al karima wala tanasaw fa tafsalu wa tasxaba rixakum wasbiru inna allaha maa sabirin ah xalaku est-ce que nekkul ci diine ji kenn jàngatu jàkk ju rafete ni jàkk ji waxuma ji de daaru mata moom wal ñëpp nangu nañ ko man waxuma fii mais man ma yóbbu sama jàkk ji moom moom ci si ka mbaaw ne tey ñaata milliards lañ ci def te nag ku ci gën a rafet grand mbubb ak ngëndam course ak kaala nga ne diw la te sariya lan la wax demal jàngi laab ndax boo jàngut laab doo mën a am julli nga posé ko question ci sangu set sangu set rek sangu set mu xëcc sa loxo ndànk dugga yow ci panse bi ci biir jàkka ji ah man de mën a guma sangu set te yaa ngi nekk bilaalu jàkk ci te dañ wax na bilaal kat bu imaam euh, bu am bu imaam amee ngant bilaal mën na ko remplacer yow mën a ko sangu set kon moom mën a koo jàpp kon yow mosoo goman julli gu baax ma ñëw ndeke courtier am na ba ci takkum jabar benn waay ñëw ne ma te kat Amadou Sy la tudd de mu ñëw mu ne ma benn jigéen daal nee na dégg gi mu lay dégg ci rajo euh, dunia moo tax ci say fanse la bokk léegi nag li bëgg mooy nga dimbale ko rek ah, takk ko ma ne ko can gi ñaata mu ne cinquante mille ma ne ko am yóbbul jox ko dem leen ngeen maye Abdou Quddus ñu may ma soxna si samedi ndax sax wala ajuma lañ ma ko may te biñ ma koy may xam ne ne maa ngi waaj pour dem dikki daan sama siyaare maam mais fexe nañ ba ma ñëw fa ma jógee fi samedi dem Birkelane dimanche ma dugg ci douche ba soxna si ñaan ma baat dama xale yi d'accord ma ne ko may naa la baat ndeke mbir ma ay plan ay kalan la woon kalan ndeke man dañ ma korciyee bi korciyee gi leer maa war a xutba ci jumaa ji man maa war a xutba korciyee gi kay jumaa ji ñëpp koy dégg tey ma jël ki ma korciyee ba tax ma takk ndaw si ak la ma korciyee ak la ci am ñëpp ma wax ko. sama sëriñ Mbàkke bi may génn juróom xaw fukk ak juróom ñaara juróom ñaara ma topp ndekk ñooñu dañ leen a kurci ñoom ñëpp fukk juróom ñaar ñëpp dañ leen a kurci ma ne kon man jàkk ji ma jiite ndekk ñi fi nekk jabari kurci la ñu amee <laughs> Sénégal lépp fi nekk ah te loolu yëpp li koy indi mooy ñàkk xam diine ñàkk xam diine islam boo ko jàngul doo noppalu il faut ñu xam diine ci ku la ëpp tawhid gën laa noppalu ku la gën a ñàkk tawhid gën a sonn du dëgg sama sama bureau ngi ne maa ngi tribunal benn waay ñëw ne fa ma léegi daw ci sama jabar ñetti yoon léegi nag jox naa ko xaalis mu dem am keneen koo waxal mu takk ko pour mu fay ko xama ñaata ñaata xama cinq cent mille la xam ma nangam mi ngi tudd Abdou Aziz Mbaye baal leen ma dem bu fekkee ne ci si ci seen ci kër gi mi ngi tudd Abdou Aziz Mbaye mu ne ma léegi nag dem na fay na ko xaalis pour wàññi takk ko pour fasse ko ma takkaat ko ma ne ko déedéet kooku baa déyegoo la loolu moom baaxul soo ko takkee sëy bu xaraam la Abdou Aziz ndaw si bëggoo ko bàyyi sa fase nga ko ñett yoon bàttal la map toota la gis nga boo ñàkkee fula ba am ak moom doom taamaatul bi leen jëkkër boo xam ne ni ko sariya bëggee la ko tërale ba mu fase ko nga takkaar ko daañu la yéegalal doom ji ba pare gisal la maa la ko mu dem ci président tribunal bi ne ko seen kari bi àtte bi neexuma man boobu daal man mënuma cee baase wu léegi yéen laa ma ngeen àtte na léegi bon amal sa dusi jëlal sa dossier nga jox ko président waaye sari moo ni wax lii la lu dëgg waaw su ko defee ñu bàyyi xel diine ji bu baax a baax waaye ku mënagul jàpp ah xam nga mbàkkee lu jàng foofu xaafi wa xaafisu salaata wa tahaara xaafisu as-salaata liman laysa lahu tahaara ñëw na wala ñëwul xaafisu as-salaata wa tahaara laysa déet julli li man di ñeel waaj yoo xam ne laysa loo déet ñeel ko taar sa laab kon ku amut ak laab mënoo am ak julli ndax laab moo yenu julli lu dëgg léegi nag yow xamagoo ne sa ngoo set kon léegi nooy nooy jàppee doy na te ñu ci biir jàkka ji fees ci dell ñu ñëwaat léegi ñu ne lan xaafisu salaata wa xaafisu salaata fil jamaa wa hafizu salata fi ljamaa in kana man yutim kula saa arkanaha walam yakun bi naqirin naqara du yëkkil xaba fi lmanaqiri ngay ñëw ilimaanu jàkka ji ñu fal ko mu def ko tiitar ilimaan joo xam ne buy julli day yëngal tànk yi yëngal tànk yi nee na jëm na li xam nga day bëgg a daanum déet wan nañu ne moom mooy li may ko xam nga da ngay jëmmi ah te kat kaay gis nga billaay mbàkke bu demee ca programme ya da koy cob ni ganaar da ko ay cop ni ganaar rukkoo ba cop sujjóot ba cop lépp su ko defee maamoom be nekk ci gannaawam julli gum ànd ak moom dana manqué al ixtidaal wa tumaanina dana ñaari farata te farata kenn du ko baax daal kenn du ko kenn du ko xablul dañ koy jàng waaw ànd ak imaam mu ne jiite nga ànd ak moom lu mat juróom-ñetti fukkaat julli goo ma a julli ñàkk ñaari farata wa hafizu salaata fil jamaa de nga de dee leen jullee ci mbooloom in kaana dem nekk na man di imaam boo xam ne yutti mu day matal arkaana ponk ya walam yàkkun bu mu nekk imaam boo xam ne bi yu naaxiru da koy da koy da koy cob ka làkk di diiki comme ni seq gi di cobee alxubub li mu ah, fi fi fi manaaxir yi ah bu boobaa bu jullee ba pare bu fekkee moo la jiite su salmalee mbàkke julli waatal te ba yowmal qiyaamati bu mu la jiiteeti te mi ci nit ñi fan la imaam na nga yaakaar na palto la ah, déedéet yow Iblis a ngi taxaw sa càmmooy aljanna ngi ubbeeku sa ah, astafurla aljanna ngi ubbeeku sa ndeyjoor Iblis a ngi sa càmmooy ah, ah safara ngi sa càmmooy Iblis a ngi sa kanam bañ nañ ko ba sajjaada bi ngi lay tegal nga jiite mbooloo mi bu yëkkati ko lu ëpp sabre bi dañ la wàccal pour nga wàccal sa bopp ba xam ne doo dara loolu lañ bëgg ci imaam ah kon su ko defee mbokk yi su fekkee ne am na imaam bu may tooñ na ma baal àq léegi li ma doon wax yépp ci loolu ñuy wax euh, sang bu tedd bi nga xam ne tey moo ñu présenté wu ci bennle bi nga xam ne moom la ñu islam bennle euh, te bennle boobu tey tuwaar fa kàll fii ñu ñëw tey feeñ na fi ndax ñëpp a bëgg dëkk bii te yàlla na ko fi yàlla saxal euh, may waxaar rek beneen xadis boo xam ne issatun baaliqatun wa dartun asim aha issatun baaliqatun wa dartun asimun aha li ulaika almuslimin allazina la yahtamuna bi amri ixwanihim wa ma nasala bi jiranihim min kawarisa wa mihana wa masaiba wa fitana ñu ñoo ci des nag maanaam euh, dersun asimun li ulaika almuslimin allazina la yahtamuna bi amri ixwanihim wa ma nasala bi jiranihim min kawarisa wa mihana wa masaiba wa fitana maanaam li wàcc seen kaw ci ay problème bari na te yow nga ne sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci te nga ne jullit nga yonent bi nee na man lam yaxtamu bi amril muslimina fa laysa minhum koo xam ne ki lenn jullit yi safu la yow doo lenn ci ñoom kon lenn jullit yi safut doo lenn ci jullit yi ah mbàkke yàlla leen yàlla dimbale waay ndax itam lii ngeen di def di fi woo ñiy waxtaan ci wàllu diine ji ñi fi waxtaan waxuma sax bu leen neexoon ngeen yamale ko ci waa jàkka ji waxuma la ak waa dëkk bi waa ngeen di ko bàyyi muy génn ba àdduna bi yëpp ko bokk ak yéen sarax la yàlla leen ko yàlla nangul ndax lu baax la ndax loolu mooy lépp lu julli yi nekk rek yéeneen ci te wa diin yu xaddisuna anil muhajir anal ah, lama lama nasalu ala eh, ala al ansar fi al madinati al munawara afsahu lahum afsahu sudur وأسكنهم في منازلهم وفرحوا بمقامهم وسعت روحهم أموالهم وخدمهم وملابسهم وحق أزواجهم ah waxta sawjaatuhum léegi nga xool muhaajir yi di nga xam jógee nañ Madina jógee nañ Makka ña wàcc waa Ansaar te Madina lan la waa Ansaar seq ak muhaajir yi dañ leen a dëkkal ci seen biir kër yi xam ne benn lañ ubbi leen seen i dënn xam ne benn lañ. waaw kontaan trop nag ci dëkk gi ñëw dëkk si kook ñoom xam ne benn lañ ñu mujj nag jël seen alal yépp séddoo kook ñoom xam ne benn lañ jël seen mbubb seen yére yépp ñu jël ko séddoo kook ñoom xam ne benn jël seen bindaan yëpp seen surga yëpp su séddoo kook ñoom xam ne benn lañ jël seen soxna yëpp séddoo kook ñoom xam ne benn lañ benn bii benn la bi islam benn la ñii de ñoom déggoon nañ ko bi nga xamee ne waa ansaar wàcc nañ ca ñoom di seeni gan ñu nangoo def lii ñoom nangu woon ñoom déggoon nañ beneen bii ndax lan wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim jeex na tàkk jullit moom dañuy wax ne al adab wa tarkul adab balaa ngaa xam ne julli nga piir dana la julli yi jaral nga fàtte sa bopp feeg mën a goo fàtte sa bopp ngir jullit yi jàngaatal sa bopp bu baax a baax a baax a baax waaw ah. mu mel ni ñooñu may wax nag ñooy waa ansaar nga xam ne tey dalal nañu waa dalal nañu muhajirin yi ubbi leen seeni dënn ubbi leen kër yi dëkk ak ñoom kontaan ci dëkk ak ñoom séddale alal ji ñu bokk séddoo séddoo soxna yi séddoo mbindaan yi séddoo surga yi ba séddoo yéeri yi ñooy ñi nga xam ne euh, ñoom la ñoom la li ana noorul islaam waaw mhm. dafa wax ne wa xidamahum biñ koy def dañ koy def riddan riddan riddan riddan waxtiyaar maanaam dañ koy def ci kontante ak soi kenn forcé wut leen ne ñëw leen séddale alal ak ñoom kenn forcé wut leen ne kaay leen séddoo seen jabar yi ak ñoom kenn forcé wut leen ne kaay leen séddoo seen seen seen seen yére yi ak ñoom déedéet dañ koy def ci seen soiw bopp ak seen kontante te loolu lañ bëgg jullit ci moom lépp lu muy defal jullit yi na ko def ci soi boo xam ne soow boppam lay doon ne ko defit ci kontaan te gis nga euh, Abdou Khoudous dafa am ñaari programme nit ñi danañu wut aljanna wutee ko seen diggante seen borom yomb na mais ridwaanu ak akbar kooku mooy problème bi kooku mënoo ko am te jaarewoo ko ci njabootu sunu boroom gi loo am dimbale leen loo xam ci lu baax jàngal leen ko ànd ak ñoom ci lépp luñ bëgg loolu mooy li nga xam ne moo lay may incha allah yomal qiyaamati bu du demee ba doy ridwaanu laay akbar te yàlla ñu ko yàlla defal لأن نور الإسلام وحديته أسرقت على قلوبهم فجعلتهم كتلة واحدة نفسا واحدة في أجسام متعددة leeru islam boobu nga xam ne moo jolli woon ci waa madina yi waa ansaar jolli gim jolli woon ci seeni xol ñoom waa madina ak njubug islam gi jolli woon ci seeni xol ba leer nañ loolaa leen may ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn bakkan te fekk benn bakkan la boo xam ne mi ngi sarse ay koor yu bëree bëri te loolu mooy kulla waahida bi nga xam ne waxoon naa ko waan yakuna kullatan waahida ah, léegi nag damay laajte Mbàkke fa hal aana lana an nufiqa min sakratina wala tanabbahu min jot na wala jotul ah nax nañ ñu ba léegi ngi yëg si ne nax nañ bañ mel ni ñu mànd sàngara est-ce que xëq jotut xëkk jot na de ndax nañ ñu ba ñun ñëpp ñu sàgg ne diini ji ba kenn nangootu ko jàng ba tey xam na nañ li am ci àddina bépp ñàkk a jàng diine ko waral est-ce que tey waruñoo yam waruñoo yeewu nag ah suñ yeewoo bu boobaa xam nga lu ñu war a def wa naqtadi li am jaat gaa yi fi jaaroon te baax te nekk doomu aadama yoo xam ne yu tedd lañ te dara teralu leen woon loolu dul gëm yàlla ci seen ngëm wér seen pas-pas wér seen cofeel wér danaa ko wax fu ma dem danaay wax ne ab taalibe li koy dimbale ci ab sëriñam mooy pas-pasam ak cofeelam du wàllu askan de mooy sama baay mooy sama maam mooy sama nijaay mooy sama mbokk amut solo tomb wilaay bi ne fii boo ci bëggee jël sa wàll sa pas-pas day wér sa cofeel day wér te misaal bi ma ciy joxe mooy sunu maam Ibrahima Fall Babul Mouridine est-ce que mook Sëñ Tuubaa ñoo bokk ndey ak baay est-ce que Mbàkke la sant ah lan moo tax mu nekk numéro deux tey pas-pas ak cofeel kon bu amee sa sëriñ buum ut naan na la xàmme la bëgg mbaa la sopp loolu du programme bi programme bi mooy yow nangu ngaa wékku ci moom ba gëm ne moom moo war moom mooy ki xam nga euh, baaru sunoo bi baaru sunoo bi xattama wa asumat am waajoxo wartakama Ah, xayra sadiqin waasilin aw man naxas kulula anil xuruji xat ajas xayra sadiqin ku dul ababacar sadiq waasilin ak koo xam ne àgg na ci boromam aw man naas ak ki nangoo nekk ab taalibi nekku ci moom waaw place boo xam ne kenn mënu fa àgg nit ku baax a fay àgg nga ñëw nangu ne kii yàlla nangu nekk nga jël sa bopp jox ko wékk ci moom mais nag dama ne soo bëggee mu fóolal la ba nga fóon na sa pas-pas wér na sa cofeel wéer ak ko mën a doon ak képp ko si sëriñ laaw nag waaye sëriñ boo xam ne bi da ñëw di ko jaay na yaa ko gën a muus ak sëriñ doo ko jaay sëriñ boo ko jaay yaa a muus doo fa am dara ab sëriñ nangul ne jaamam nga ndax yaa jël sa bopp jox ko loola na sa pas-pas wér na sa cofeel wér nga jël sa wàll ku jël wàllam nga jël sa wàll ku jëlu wàllam nga jël sa wàll ci moom même bu fekkee ne sëriñ bi yëgul la sax xamul la dana am ah ma waxaat ne am sa nasallu am sa nasallu fi tafarruqin wa shiqaax wa nifaax wa dalaal alxadim ndax ñun dañuy desal ci lii rek di tàqalikoo di kenn ku ne jëm na le ak nafiq ak réer goo xam ne gi bu yàgg ba léegi mi ngi fi nan la ñuy mën a fexe ba génn ci ak fattaqullah yaatal ah, wa amalu bi hadi nabiyikum waxtadu bi aslaafikum saalihin nañ leen namm li ma wax nañu jëfee li fi yonent bi bàyyi buñ ko jëfee ba pare nañu roy ci sunu maam yu baax yi fi nekkoon sunu maam yu baax yi fi nekkoon nag ma njëkk ci génne sama maamu bopp mooy euh, jaddunaal akbar moom laay njëkk a génne mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu fi nidaa'i ila muridihi wa ila kulli lmuslimin qailan kunu muhibbina alqulub li jamii xalq ilahina almuqaddami albadi du ma ko wax ah lii la Sëriñ Tuubaa jàngale ah mu tegaat ci mu ne wa qawluhu usika bi an tarham jamii alxalq hatta alusat waalam bi anna sadaqata ala alaasi afdalu min addua du loolu la jàngale ah nañ yërëm bindeef yi ba ci kii yàlla yërëm leen ko ngeen yërëm ko moo gën ngeen di ko ñaanal loolu la sama maam jàngale nga ñëwaat mu ne koono ibadala yaxwaan yi bil ittiha bila taasudin wala odduwaan suñ tubaa nee na ñun ñëpp jaami yàlla yi yéen ñëpp nekk la ay mbokk ca benn kañaan bu ci dugg benn noono bum ci am li la jàngale min hibi lil aq la si yuhibu nafsi yi mooy kama yuhibu maanaam maanaam léegi laa laa yuhibu ahadakum kama yuhibu li li nafsi yi du loolu kon mënoo gëm yàlla te li nga bëggal sa bopp li nga bëggal sa bopp mbokk bëggaloo ko sa bopp suñu a wax na ko mi ngi nii ma waxaat ne yaa maxsaral ixwaan bi taatillahi bila udwanin moo ko wax mu waxaa ne léegi lu mu ca tegi taxaa taxaa boobu fi laa si jalali bi laa tanaaso in wala dalal bëggante leen ngir yàlla bu leen xëccoo adduna bi bàyyi leen ko ni mu tamit ca nekk benn bu leen am ak seen diggante seen tubaab nanguwu ko kon lépp loo xam ne day boole julli yu nekk benn lépp luy boole julli yu ñu bëggante lépp luy boole julli yu kenn ku ne bu gisee morom jox ko loxo fóon ko suñu maam Sëriñ Tuubaa liggéey na ko bàyyi ko fi yaakaar naa wexdatul wexdatul mu'minin bu ngeen ci demee majaal ba kenn mënu ko wax ci ñaari waxtu te lépp moo ko wax dem na sax ba ne bépp doomu aadama buy génn ci gémmiñ ngi baatu laa ilaha illallah nangeen ko sopp na ko bëgg moo ko wala waxu ko ah kon su ko defee ku mel ni kooku su fekkee ne mooy sa kilifa est-ce que yow tey war ngaa bonati bëggal ñëpp bul bañ kenn képp ku wax laa ilaha bëgg ko loolu la suñ tubaab santaane Alaaji Maalik ñëw indi wàllam tegal ñoom ñaar ñoo bokk seeni maam ñoo bokk seeni programme moom dafa wax ne bépp sëriñ boo xam ne wax jam lay wax day indi mbañeel wax jam lay wax day indi kañaan wax jam lay wax day indi rëy Raaj Malik nee sëriñ boobu waxam du delloo ko ko te yow nga dellu ci dëgg nga dellu ci yàlla ca toppi sariya du dëgg dellu ci yàlla ca toppi sariya pencum xam-xam la moo gis toog fa ñu jàngal la sa diine te itamit nee na bépp tariqa boo xam ne bii dafa dëppoo sharia na ko màggal loolu laa la ñu mën a jàngale man xaqara tariqata qawmin faqad xaqara islam waru nga maa jaroo wa salik ila kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yi doon seen programme mooy julli yëpp nañ nekk benn julli yëpp nañu bëggante loolu mooy li nga xam ne mooy li ma préparé woon ca eh, xam naa ne dese naa tuuti waaye. Hmm? dese naa tuuti ndax li ma bind mi ngi nii man na kaamil su ma ko bëgg a jàng fii fi laay fanaan ah te itam bu ma ko defee ñu war a laaj duñu laaj te am na ñeneen ñu war a taalix duma leen may jot guñ ko defee te mën naa am ñu mën a wax lu gën rafet li ma wax man tey waaye daal maa ngi ndokkeel ñëpp ci koor gi di saare ñëpp ci cor gi gannaaw bu ma jox ma tooxawoon tey bu leen xëccoo bu leen xëccoo diine ji ba far ko tas bu leen ko xëccoo ba leen ngeen tas ndax bu boobaa du si leen am benn kàttan du si leen man def dara kon gannaaw benn la ne ba lépp rafet na téye leen benn léegi ba lépp lu ko yàq ngeen dindi ko sànni fële itam li ci des mooy lan du leen du ñu nangu nag ñu mel ni gaaya dem ba gis dëgg ne lii la islaam a ngi ni wér na sunu maam yu baax yi fi jaarul seen liggéey yëpp a rafet téere yi fi bàyyi lépp wér masabu Maalik gi ñu amee dara gënu ko wér mënuma nangu nga commencé ndax dara yu ba dem la wala saani lépp di masabu Maalik nga jàng ko xam mu muy xam-xam bu wér ci wàllu fiq nekk xam-xam bu rafet man may nangooti na am na kenn ku la gën a ku la ëpp xam-xam ci fiq man Mor Mbaye du ma nangu loolu du ma nangu loolu kon nag naka ngay demee bu la laajee ndax dara yu mu mu mu leer buñ la laajee Ibn Ashir mu leer buñ la laajee Asmaawi mu leer buñ la laajee Muqaddimatu Asiya mu leer buñ la laajee Misbaahu Saalik ba ca Siraaju Saalik mu leer nga dem Risaala mu leer Lawaal beeg sani bi tala ikli lépp leer yépp sunu borom def ko muy sa saas mu def ko sa xool bii nga war a amati nga war a nangoo am beneen faiblesse ba keneen mën a ñëw di la indil beneen fikk ci sa kanam. ah nga nangu ne bosam moo gën a wér sa bos ba tax ngay bàyyi sa bos man Mor Mbaye du ma nangu loolu te nag ñi amee yeneen firax yëpp tey jaaxle nañ ñoom ñëpp ñi ngi bàyyi xel ëllëg dellu si ci ngiru Malick kon yéen ñi ci nekkoon bu yàgg du ngeen ci sax ah kon loolu tey suñu sens la kon buñ dem ba gis ko ne lii am na ñu bàyyi ko fa di wuti leneen te nag am na fi de téere yaa ngi fi de maa ngi benn téere boo xam ne sama kër képp ku dund tariqa képp ku dund tariqa wax. te ñoo ko liggéey saudi saudi lañ ko liggéey def na la yéeféer téere baa ngi sama kër téere bu ne xale bu xamagu tus ngay ñëw njëkk ko ko jàngal ci école moom bu fa jógee fan la jëm à Mbàkke lu dul jubóog kenn ci dëkk bi te xam-xam ak lu mu bari bari bëri bëri war ma la sant bu amul war ma nekkatul tus te nag système général bi nekk ci réew mi mooy li fi mag ñi bàyyi. boo indee sa xam-xam ak boo mën a indi sa mënta marié ak moom sa xam-xam xamatul benn war ma lu dëgg doo gis kenn ku ko bëgg loolu mooy bi fi problème mu yàpp mbaam mbaam mbaam mbaam mbaam kër yi ñu ko fi commencé lekk fan yi passé nii dégg ngeen coow li am na ñu commencé ne wax na dagan na mais est-ce que kenn fekk na leen ci ndax fekkuñu Sénégal xam loolu Sénégal li xam mooy yàpp mbaam kër dafa xaraam ak foo mën a jàngee diplôme boo mën a am doo mën a fexe ba Sénégal yi lekk yàpp mbaam. te ñun ñëpp xam nañ ne keroog ca Xaybar la ko sang bu tedd bi xaraamal ak seen yóbbal ñaar yii keroog ca Xaybar la xaraam yàpp mbaam kër keroog ca Xaybar la ko xaraamal sëyu yóbbal keroog ca Xaybar la ko xaraamal te Sénégal mag ñi loolu lañ jàng moom lañ xam tey moo fexe ba indi benn xam-xam bu leen koy daga ñu nangul la ko ak foo mën a jógee nag su ko defee kon ni ñuy dimbalee ci suuf senegal gi nekk benn te mag ñi ñoom dundoon nañ ko soo demee léegi ci njàngaleem suñ Tuubaa da nga fa fekk addiya addiya alaaji Maalik bu mu ko indee muy ab kaamil boole si ñaari woy soo maam Sëriñ Tuubaa itam tontu ko sa ñaari woy yaakaar naa ñëpp jàng nañ ko ah kaay kaay fi kaay fi kaay fi kaay jige fi kaay kaay kay leen ñu benn lool ndax mu jariñ te fépp fu lay mën a ne mu sax ci ak rafetal Cheikh Hadj Abdou Aziz Sy Malick nee na uusikum ixwati lillahi xaalisatan ma ngeen ma déglu li wajhi llahi tey rafetal bi xabli ayyuha al ixwaan yatasimu seen bopp def li mu wax tey tey lu andi fashal na ngeen di wattu toujours man jaa yufarriqukum wa yaddaci lxubba kookee ak bëggam dëgguwul fa najjina rabbana ci lépp luy tilimal qulubana min kañaan yaa rabbana wa mbañeel wa min riban subaxatin xubbin wa xubbu riaas wa jaay ali ak lépp luy tilimal man te mooy may ku ko soob ñaan ko mu dàqal la lépp loo xam ni moo la sonal mina taasubi wa shiqaaqi ak lu ni mel ci yàq bokk gi ak tàqale ak di bonal fal muminuuna jamiian xaala mbokk lañu mu bu la neexul yow ku bon ki bañal Cheikh Hadj Abdou Aziz Sy Malick nee na yow soo bañee lii ma wax yàgg yàlla rek a du ñun fa sawfa taalamu anna allaha moo digal nee na yow doo jullit kenn xam loo ci doon ba di wax soo bàyyiwul nii nga mel yàllaay ki lay toroxal ki wax ne tuubaak tiwaawan ñaari dëw la lañu fi dawlatin te warul kooka xamul na ngeen ko wax yéen xam mu noppi moo di la gën mu xam ne fadlal ali moom ci loxoom la newul dawa jayitu na loo bañ bañitu fi jóg waxal ba xottiku yaa mal'uun yaa xëttu xol tuubaak tiwaawan ñaseen jaamal ak cene ba kadaaka laayeen wa njaasaan koo ci gis teralal ngeen baal dafa mel ni Mbàkke resume na ko de ah resume na ko ñu sant yàlla bu baax kon yaakaar naa ne ñu déglu léegi ñi nga xam ne ñooy laaj ñu déglu laaj yi waaw ah, ba pare rek mooy tem bi wax waxa ba mel ni waxtu bi lee mu jeex ñu di laaj yi sëriñ Mbàkke maa ngi lay yóbbante nag ci xalifa bi ci sunu xalifa ñu ñëpp sëriñ Abbas gannaaw bu ñaanalee suñu xalifa fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leeram ba mu doy jël nuyoo bii nag ma lay jox na xam ne nuyoo Tiwaawan gépp la na xam ne bàyyeekoo ne ci xalif général de Tidiane ak i rakkam ak ak seeni doom ñépp ñoo jël nuyoo bi teg ko sa loxo nga joxal ñu ko xalifa bi ne ko ñu ngi koy di ko ndokkeel ci koor gi di ko ci siyaare waaye di ñaan yàlla wattu ko ci fanu fanu gudd ak wér gu mat sëkk ak teraanga ju doy sëkk ak sutura sunu xotteeku ba yomal qiyaamati dëkkam bii itam ñu ngi koy ñaanal ah dëkk bu am solo la ci wàllu diine ji Sénégal gépp ko nangu soo waxee ñu ne euh, Daaru Muxti dëkk sunna la baat bu yàlla na gën a sax ba yomal qiyaamati jullit yëpp bëgg dëkk bi cofeel gi ñu fi am nag yàlla ko yàlla yokk ba yomal qiyaamati ñu leen di ñaanal yenn ñiy doom nekk ci gannaawam ak ñiy rakk ànd ak moom ci liggéey bi ak mbokki taalibe yi ne seen gannaaw yàlla leen yàlla saxal yàlla leen yàlla saxal ci dëkk ci li ngeen nekk ndax dëgg la dëgg la ku ci nekk dañ koy ñaanal mu sax ci dëkk bi yàlla gën a baax ci ni ngeen ko man xam naa ne ñun bëgg bëgg dëkk bi yéen ñoo ko gën a bëgg ndax yéen fi nekk di liggéey yéen a xamit fi mu toll yéen a xam fi ngeen bëgg mu àgg fa yàlla ko fa yàlla àggale jàmm tiwaawane ngi nuyoo xalif baa ngi a leen di nuyu kon xam naa sax nuyoo bi mënu waa wax lépp waaye ma wax leen yem ci ku xam ne man ko gis ne ni waxee sa xam ne sama na dell mënu wax lépp man daal ko bëgg daal moxtu la yàlla bisimilah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydil Mahaadir suñ mbay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu mu asasatul wafa bi xuquqil iman dem mbégte lool ci tomb bii nga ñu jàngatal am nañ ci lu kawe njot ci liñ ci doon séntu di ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral saw yaram bàyyil ak sam xel di la sant ak délégation bu am solo bii nga àndal bàyyi ko Tiwaawan te Tiwaawan ak tuubaa di benn ni nga ko wax maam yi benn lañ pas-pas bi ak diine jeeg bokk géeg lépp di benn mm-hmm. xam naa dinaa ñëw ci laaj yi waaye mbokk bi jóge Tiwaawan daa indi nuyoo ma bëggoon koo fay ba noppee rek ñu soo a ñëw ci laaj yi ndax comme ni nga ko waxee léegi maam Alaaji Malik bind na téere bind na ay ay abiyaat jox ko Sëriñ Tuubaa boole ko ab kaamil wax ca ay wax xadiyatun mujibu tilaaba ba ba wax yeeg sëriñ bi tontu ko kon bu ñu jógee Tiwaawoon ñëw def ay nuyoo na yell nu fay leen ba noppi nag daal di njëkkante ak waxtu yu ñëw ci laaj yi ah, tomb bi nga doon waxtaan waxtaane dama cee tënk ay bay yu gàtt maa ngi nuyu sëriñ Abdourahmane Mbàkke di ñaan yàlla mu ñu ko ñun ñëpp yàlla wér te wér gi yàlla yàgg ak moom lii muy liggéey ci diini ji ak ci langue arabe bii monde musulman yëpp a ngi koy jëriñoo yàlla ko yàlla fay. mbokk mi dafa taalif taalif bu am solo buy wane ak bennoo ak jàppalante ci wax jooju rek ma delloo ko nuyoo moom it. Mhm. ndax alkaraamatu laa mhm. ma wax ni déglul ma wax la yow miy bëgg jàmm akub juboo saaway wi na ko sàmm. képp ku bëgg yàlla may la jàmm da ngay nit ñi am ak ñoom jàmm mm-hmm. ahmadu mbaw tuubal te jóg yeddoote mm-hmm. soo tilimee xam nga ni war ngaa fóoti mm-hmm. te jéem a daw lépp lu yàlla aaye ci wax ko mbaa nga jëf ko mboolem gaa tey balu say dëkkaale ak waa réew di leen fexeel lu baax fi ku léew mi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 ngay déglu tey bañ di gaaral tey bañ lii bu kenn mbaa ngay naaral nattable ak nett li bu mu lay sànq wattul ma kuy rambaaje mbaa tem pànk wattul ma dégg naa wattul ma neeñu te ku la seen di làqu bul ko feeñu te soo doxee ba gis ku lay jëwaale dee ko sagal tey daf ko lay dawaale yéeneente jëf yiw te boole xol yi amul juboo boole xalaate xel yi bul wor te bul waru te bul werante bul xaddi bul xoddi ko bul werante ma wax la yow mii bëgg a jubóog say bokk na juróom ngi yoo xam ne bul cay bokk wax lus lu néefu nag di gàntu lus man sañ nga ko ak dalaa yabak su doon man te loo xamul maandu ca mbaa nga laaj ko te gaaw ci def lu baax lu bon nga waaj ko afakal mbokk bi loolu laa a ñëw ci laaj insha allahu taala euh, def ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi ana noo gisee ni suñu jullit ñi meloon li war ci bennoo ak dimbalante dëgg-dëgg dinañ ko def noo gisee ne rek bu ñu jullit ñi meloon li nga woote ci bennoo ak dimbalante danañ ko def insha allahu taala mooy ñu jàngi diine waaw ah, nañ dem jàngi diine buñ jàngi diine buñ ko ni ñu war a mel dañ ko bu fekkee ne kenn nanguwut a jàng lenn diine te al al al mutaabidu min xayri faqihin kal ximaari fi bila amalin junoon amalun bila ilmin wasilatun bila xaaya ilmun bila amalin jinaaya wala jër na jërëjëf jërëjëf mbokk mi nee na looy wax ñi nga xamante ne dañuy wax ci tarixe jàmbur yi lu rafetul loo leen di lëbëre nga xam ne ñoom man xaqara tariqata xayrihi faqad xaqara al islaama wa rubama jarahu dalika ila al kufri wa la yusru doo ko xeeb tariqab nga te loolu la mën a la xëcc ba def la bi yëkkati doo ko yëg waaw ah, bisimilah waaw jërëjëf mu ni léegi looy laabire ndaw ñi nga xam ne dañoo sóobu ci téere yu bees yi di sikkal li fi sul mag ña defoon ndax loolu li nga wax noonu dégg naa ci ay firikat yu mag ñu ni néew bu jigéen bu buñ koy jullee li yoon def mooy ca ndigg la lañu war a taxaw waaye wur ñoo taxaw ca mbagg loolu man dégg naa ko ci borom xam-xam bu wax bu mag buy wax ci rajoy réew mi boo xam ne nee na ñu koy def dañoo juum waaye néew bu jigéen ca ndigg la lañ war a taxaw waaye mbagg ya kenn wur caa taxaw. xam nga dëkk boo dem ci àdduna nisaamul am dafa am ak xam-xam boo mën a am ci àdduna boo fa ñëwee fexeel sa xam-xam bi mën a maree ak am. ba mënta mari ak ñoom sa xam-xam xamatul njëriñ te ñun bi ñuy jàngal fii mooy jullit bu jigéen bi ñu koy jullee sa mbagg yaa lañuy taxaw ne loolu la ñu jàngal du dëkk kon moom bésam bi mu indi mën a bëtam marié ak mi sàmm xam bi nag Sénégal waaw Sénégal waaw loolu loolu lañ indi woon ci ay laaj daal di la sant bu baax ah, di la gërëm di ñaan sunu borom subhanahu wa mu yàggal sa taxawaay te wéral la bàyyi la ak seen xel macha allah jotaay bi am na solo lool lool lool wax dëgg yàlla am na solo trop ci eh, waxtaan wi am na solo ci bayaanaat yi ak ni nga xamante ni noonu nga ñu tegalee tomb bi ci jullit ñi dañu war a bennoo te it loolu xadis bi indi na ko ndax masalul muminina fi tawaadudihum wa tarahum wa taatuhum ka masalil jasad waaw jullit ñi dañu war a mel mumini kal bunyaani ah yasuddu baaduhu baadan wax ah nañu nekk benn rek te benn la bi mënut a am te jàngum diine il faut ñu jàng diine fii am na benn xale bu ñuy wax eh, Baba Diaw mu ngi Touba benn kaamil ba mool nañ bi nekk Dakar ñu indi ñu ci lu bari pour ñu séddale ko ci kër yi séddale wuñ ko pour mayee ko kot dañ koy séddale pour xale yi jàng mbind man di ci xool di jàng mbind ci mbindam benn mbind mënu ko defal ci kaw suuf Baba Diaw mi ngi fii Touba moo ko bind ah indi na ko direction de l'IF en tant que ma nekk euh, directeur euh, Kanak bu jàmmagat si Kambaaw ñu wax jox ma ci lu bëree bëri ma joxe pourquoi pour ñu jox ko daara yi pour ñu jàng bind maanaam bindee xam nga dafa am lu doy waar euh, xalimba xalimba xale yaa ngi nii tey ñu ci Sénégal boo leen laajee luy xëli mbal daba xamuñu ko luy xëli mbal daba dañ koo xam fi mu toll ah boo leen laajee luy xëli mbal jàngal xamuñu ko kon donc ñu am benn culture boo xam ne ñu ngi rëcc ñu ngi waaye nag ñu ngi sant yàlla Touba ba léegi ñu ngi fi ah kaay benn kaamil bi nga xam ne bokk na ci li sëriñ Mourtada mujj ak si Saliou Mbacké ah sëriñ Fallou si moo sëriñ Fallou si bu daru mindam sama doomu nijaay Saliou si da rakk ci Modou Mbacké si moo bind kaamil bi ah, bind kilifa yëpp rafet na ko si mu tudd si sëriñ Saliou Mbacké si ne ko yàlla yàlla mu dindi ci benn may ma sama bos maa ngi ko fàtte aéroport Kuwait ah te laajaat naa naa ko sur Fallou sama bos naa ko aéroport ko dimbalaat ma am ko mais yëngal waat na nga ko sëriñ bu bu si la Baba Diaw al maçon bu Baba Diaw dana dégg sama dana dégg sama wax kaamil boobu te Sénégal gépp ko war a am pour xale yi jàng ci mbind ah am naa benn xarit bu nekk Touba bokkoon ci dara ci njabootu si Saliou Mbacké sama sama waajur ñu koy wax euh, dafa am benn kii ay bayit la mu bind bi mu pare mun ko indil ma ko ci ci Tiwaawan ma ne ko bëgg naa sa loxo mu dellu Tuuba bindal ma ci kaamil tuuti loo xam benn benn jukki la indil ma ko mais bii la xam nga def dañu dem daara Ahmed Yan Taal jox leen ko mais jox leen ko xale yu jàng ci mbind kon yooyu ba léegi mu fi ah ñi ko amee dañu la war a bàyyi xel wane la te ñu ngi fi yàlla yàlla bu doon seen fan ah, kon daal xef sa turaas day mel ni day war mooy li fi mag ñi bàyyi woon ñu sàmm ko muy sàmm ndono bu baax Tuubaa ñu ngi ciy góorgóorlu Daarul Muxti gi ni nga ko waxee itam ñu ngi ko ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ak mboolem fi nga xamante ni mooy dëkku diine yi euh, bu ko defee suba insha allahu taala ci alxames ji ñu ngi dalal al ustaaz Daouda Dia muy waxtaan ci ahlu badrin waaw ñi xare woon badar suba moom la ñuy daaw daja oustaz daaw daja di waxtaaneel insha allahu taala ajuma ji ñi ngi euh, dalal professeur Babacar Mbaye ndaat mi ngi wax ci taarixu zonoj fii Nazare Cheikh Anta Diop dugg si ci jumaa ñu ngi ndogu waaw fii Nazare Cheikh Anta Diop mooy nit ku ñuul jaar ci gis-gisu Cheikh Anta Diop waa jumaa moom lañu professeur Babacar Mbaye Ndaak di waxtaaneel gaaw insha allah ñi ngi dalal Ousmane Ndiaye mu ngi waxtaane dawrul mashayikh fi muharabatil istimar waaw te mooy ñi fi euh, ñi fi newoon di kilifa diine yi xeex gi ñu doon xeex ak tubaab yi ak jànkonte bi ñu doon jànkonteel ak moom moom la ñuy waxtaaneel samedi insha allahu taala bu fekkee diweer la di dimanche albahis adnan babu arrujon ila al hayat ba'da mooy dee dekki ginnaaw dee dekki ci la euh, albahis Adnan Babou di waxtaane muy li nga xam ne mooy xew ginnaaw bu nit ki dee muy dekki bi di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité. gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu weex te woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bu wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkoog ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon Touba Darou Minam Dia et frères Touba Darou Minam Dia et frères di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia ay frères mën ngeen fi amee ay portable ci ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marques Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen ci soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données si seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo ma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Ndiaye frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci un moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal sëriñ Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki waa kii def Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi ngir nga tabax rek kaa dem ma wan la waaw fii fan la fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii di Touba marché Mame Diarra première étage showroom lamp fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo turki am na yu ko ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe. lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo ci 76 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. wajalilaay maskani Touba ba. Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet liwaat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko noppi waaye a koy ànd ba faaw. fii mu toll nag daa fekk sama laxasaayam. nee na fii mu toll nag fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla suñu borom dimbali leen ci. Hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg. Hmm. mu doon njëriñu nit ñi. Hmm. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. sa membre la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIS CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci wala Orange Money ci dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 33 33 wala 33 978 25 37 ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباقي القديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa'sim abdaka wa xadima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'u wa la yadurruhu fi shay'in ma ila duxulihil jannata allati wu'idal muttaqoon amin ya rabbal alamin wa hab li kulli man ta'allaqa bihi kulla maxtatalo min manaafi'i dunya wal axirati amin ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa raghibni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu lii wa adhinni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun laayiqan mimma sadara minni wajal saxiifata amaali munawwaratan bi tanwiiri noori samaawaati wal ardi wa sabbit ala qaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa ala kulliyati tawbata xaafiri zanbi wa qaabili tawbi alladi yubaddilu sayyi'aatin xasanaatin fil haali wal maali آمين يا رب العالمين allahumma ya zaahiru ya baatinu aslih minni zaahiri wa baatini wa qalbi wa jismi wa aqaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa ilmi wa amali wa adabi wa ishaaraati wa tasriihaati wa shariicati wa xaqiiqati wa faraa'idi wa nawaafili wa cibaadaati wa caadaati islaaha alhaadi albadiici alakrami alxayyi alladi الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaaman wa barakatan yuhallini biha bi qawli bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihiina bimaa aateehumu llaahu min fadlihi wa yastabsiruuna billaziina lam yalhaquu bihim min xalfihim allaa xawfun عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام ridwaanuka yaa baaxi yaa man xassani baadahum alayhim ridwaanullahi tabaaraka wa taala bi xawlika sirran wa alaaniyatan fil barri wal bahri fanqalaboo bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum soowun wattabao ridwaanallahi wallaahu doo fadlin aziimin fi ma mada fiya qabla yawmi kitaabati li haadihi alxasidati allati la yashukku fi kawniha kama katabtu illa kafirun billahi alahadi samadi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun wa bi rasulihi almaqooli fi muhammadun rasulullahi walladina maahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كدر أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما برأني البخيل من الأمراض وكبم الأنكار بالانفراد لنا للباقي من الأمراض وكب من أنت بانفراد لنا للباقي من الأمراض وكب من أنت بانفراد له شكري على حياتي عبدا قديما فاز في الحياه الوصل وللجنان خربا حسن يا لا ترى لخير والسماء عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليك لمولى فمنفعي داخلا بي إلى شكر من شكرني خلق البقاء سامن ربي مالك خليلي والحبيب وقد معني داعي الطبيب براني من كل عيب ومرض وقادني صحة في كل غرار بريت من عيوب نفسي بالتجاه إلى الذي أقواه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأسن وجنتي يقعد مني السلام عن سلام لو بأهله وأبدل مرا رسولنا

وفيما جعلني دارين نفاني بما بدا وما اختفى وكونه لي بالمنى يا مغتفى فرحت بالله الكريم والرسول وإذني وعزت منه خير رسول لم ابتداء من بالله تقى حسن تواجه إليه قد نباه حكمني الحكيم وفلكم ومنه تأتيه المنى والحكم يقول للخبير والحليم ما دونه علوم وتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا ست به لبس علم الأعلى براني عليم من فلالي فسرت موسدا بلا إخلال ما لك ممطر كليتي من البلايا أقبل هديتي إلي بلغ هدية الكريم وكل ما كنت من الله أرى آيات في الكتاب المسلم وإنني عن العذاب معزلي إذا تلوت آية نتمنا بمالك مملك ختمنا تقديم باق لا يزال أكرما على الذي ليواتي كرما أبقى سلامي الذي بخادا بدل شيء بالربا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مدر يدي لخير من خاد المنى بلا بلا حسن وكل أمنا حسن في سفري وحضري بما يخالف رداء المدر لله بدارين بالمعيد بأكبر رضوان زاد خيري لغاد بالمختار ربي كلما طلبت مع الرضا مسلما تحيتي بالمصطفى في أبدي بلا نائم وسن أو كبدي من سن أنه يكون أبدا يدي بالذي كخدمتي بدا نبيت سنة بأني بهادي كما تقابل بي بهادي وجعل بي بخير عصما زاد الكريم مننا معصما يسوق لي مع السيف